fi jamci ma farraqahu ddaymaani radia allahu taala anhuma wa ardaahuma fi lmuqaddima fii faslun fi tasawuf kon suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu walminna wala yi ñu génn jeexaloon nañu wàll wi nga xam ne pàcc bi nga xam ne dog bi nga xam ne moom la sëriñ bi di sous-chapitre radiyallahu anhu bi mu defoon ci fi tilaawati faslun fi tilaawati wa ma yata'allaqu biha comme niñ ko waxoon ci bii weesu ne woon sëriñ bi ci boppam wax nañu li ci tegu voilà gisoon nañ bi muy jeexal kafa bi di fawaidan lil muktafi fal nasri fil qawla ila tasawufi kon tey ñu war a gis kon ci wàllu tasawuf mu ne faslun ab pàcc faslun sous chapitre faslun ab dog fi tasawufi ci li nga xam ne moo jëm ci tasawuf tasawuf nag euh, lan lay tekkee yooyu fu baat bu jóge loolu sëriñ bi dina ci dugg moo tax kon duñu ci taxaw nii di ko def voilà fan la jógee ak lan mooy tasawuf yooyu yëpp dina ko wax kon mu ngi noonu ne kon sëriñ bi radiyallahu ta'ala di ko di tàmbali mu ne amma tasawwufu fa fardu ayni ladal Ghazali biduni mayni mu ne amma tasawwufu ndaal tasawwuf muy eh, yoon woowee at-tasawwufu fi muy jóge baat bi fu mu jóge loolu sëriñ bi dina ci ñëw mais ci gàttal at-tasawwuf mooy yoon wi nga xamante ne nii cam si ci lay jaar ci lay sóobu ngir li nga xam ne moo tax borom bi bind ko mu matal ko waaw ci gàttal suñu boroom dane wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun man de binduma jinne yeeg nit ñi jinne yi wala jinne yeeg nit ñi lu dul ngir ñu jaamu ma léegi nag nekk nekk nan ngay nekk dëgg dëgg jaamu yàlla koo xamante nii yow ci ndigalu yàlla yi comme que am nga nag kon mooy nanga xaar sa sang azza wa jalla mi nga xam ne mooy mooy moom moom borom bi tabaaraka wa taala mooy joxe ay ndigal te mooy teg yooyee nan ngay làmboog moom ci biir ak ci biti waaw xool nag moom ni mu ko gërëme paa yow ni mu ko gërëme loolu ci gàttal mooy tasawuf waaw yoon woo wee nag daa am ay soobinu ay soobuwin nan nga ciy loolu waxoon nañ ko bi ñuy tàmbali téere bi ah tariqa tariqul mujahada waaw bi nga xamante ne ak tari tari mahabba ak yooyu yëpp yooyu ay yoon la yi nga xam ne daalibe bu ci duggee dañ koy defloo ay mbir ngir daldi bakkanam bi nga xam ne moo ko noot ñu daldi koy ñu daldi koy dalal ba mu nekk bakkan boo xam ne mutma'inna lay doon mardiya radiya mardiya waaw boo xam ne day nekk day gërëm li ko borom bi di defal te borom bi day fekk borom bi gërëm ko waaw loolu mooy tasawuf ci gàttal léegi nag sëriñ bi dina ci dugg kon faslun fi tasawufi waaw na jaar ngir agsi loo lële ngir sellal sa biir setal sa biir te borom bi kese tax loolu la mu ne am ma tasawufu ndaal li nga xam ne mooy tasawuf fa fardu ayni léegi lan mooy àtteem loolu mooy mbir mi lan mooy àtteem est-ce que euh, mbir la moo xam ne dañ naan moo dañ koo sopp ah voilà lu ñu sopp kese la walla lu dagan la kese mu baax ah wala loo xam ne daa nekk loo xam ne farata la wala daa nekk lu xaram wala daa nekk lu ñu sib loolu la wax ji nekk mu ne nag moom tasawuf fa fardu ayni àtteem nga bëgg xam loolu moom farataay jëmm la waaw mooy farataay jëmm la bakkan bu ne bu yàlla sàkk jullit bu ne yow war ngaa fexe sa jaamu yàlla yi muy sell ngir borom bi tabaaraka wa waaw mooy nga daldi sellal sa lépp sa biir ak sa biti nga sellal sa biir ak sa biti sa jëf yépp ah loolu mooy tasaw mu ne loolu mooy fardu loo xam nga loolu suñu borom alquran dafay tout le temps que ne borom bi wama umiru illa li ya'budu llaha muxlisiina lahu diin xunafa waaw wa yuqiimu salaa wa ba ni muy jeex suñu boroom dane wama umiru gis nga jaam yi nit ñi digalee sut leen digaluñ leen illaa lu dul dere yi kese li ya'budullaha ñu jaamu borom bi tabaaraka wa taala kepp dong muxlisiina diin waaw di ko sellalal li nga xam ne mooy tëralinam wii soobu win wii mode de gii ak lim leen sóob ne leen ci lépp lu ñuy def ci diine ñu koy sellal te yàlla kese tax mu sori ngistal déggtal ak aaw jëf ak ndaw sa bopp ak yooyu waaw muxlisiina lahu diin xunafa ñu nekk ñoo xam ne dañuy wëllif lépp jeng wëllif lépp jubal jëm ci seen boroom tabaaraka wa taala waaw te lool ñu ngi koy jaare wa yuqiimu salaa te julli jooju moom la ñuy jaar ngir mën a àgg foofu wa yu'tu zakat tey génne zakat tey dimbali seen mbokk yi waaw wa dhalika diinul qayyima ba nim jeexe loolu nag moo tax imaamul Ghazali ak ñu mel ni ñoom ne lii nii radiyallahu anhum ne lii farata la non farataay jëmm la parce que mënuñoo may nit ki naan ko jëfal ci l'islam waaye bon sellal nga moom garaawul loolu mën nañ la ko non ndoy de ñoom mu ne kon loolu farata la amma tasawufu fa fardu ayni farataay jëmm la la dal Ghazali fa al imaam al Ghazali ah, muy Abu Hamid al Ghazali rahmatullah alayhi wa duuni may ni ci loo xam ne amulu wax ju sutante newul ci lii mu wax waaw <laughs> mooy moom da nii la ko jàppee waaw moo tax euh, xam nga waxoon nañ la fi ku mel ni al imaam euh, Abul Hasan ash-Shaadili radiyallahu anhu moom itam doon na wax loolu lu mel nii mooy bi mu naan man lam yataxalxal waaw man lam yataxalxal fi ilmina hada maata musirran ala al kabaa'ir wa huwa la yash'ur aw kama qaal wax ju mel noonu képp koo xam ne duggoo ci suñu xam-xam bii muy xel mu tasawuf la mooy xam-xam bi lay may hein nga man di sellal sa jëf yéeg sa lépp te yàlla képp dongu tax képp ku ci soobuwul ba ñu fóot la ci jaar ci ay loxo ñu la mën a tarbiya tarqiya la tasfiya la leeral la fóot la kooku foo jaar dina dee ci musirran day mujj koo xam ne day day wëy di continuer di des di persister ci bàkkaar yu mag yoo xam ne moom sax du yëg ne mu ngi ci waaw mooy xol bi bàkk feebaru xolam yi moo dul dëj te loolu bàkkaar yu ay alxasadu kiñaan iñaan albuutu bañ nit ñi waaw yooyu ay feebar yu garaaw garaaw xeet nit ñi parce nekk nga boroom xam-xam walla dégg nga fiq yu mel noonu day nekk loo xam ne da ciy da ciy nekk ba pare jàpp ne moom te du yëg ni sax moom mu ngi feebar yooyu te yooyu ñoo ñu gën a yées quoi yow bu dee loolu kay lay tax nga dee ci kabira moom lay tax dee ci kabira moom kenn du la ne sawaay deewal ci kabira gawraawul lay tax nag yow loolu ci loolu mënu la nekk lu dul bu dee dañuy xool ci euh, adilla shar'iyya yi yi nga xam ne ci biti nii rek ci wàllu sharia yi mooy doo gis fenn foo xam ne ci sharia fuñ naan tasawuf farata la xam nga tasawuf lool c'est après sax la la baat bi xew après saxaaba yi seen dongo yi waaw ak seen ndongoy ndongo yi sax waaw gisoon nañ bokk imaam Ahmad boobu mu doon woowee ak suuf yi te ñoom ci euh, suuf euh, ci euh, siècle yi gën yi yonent ma ne saa saa wax ci la dund moom waaw léegi mooy moo tax Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu ci Jawahirul Maani taalibeem bi Sha'li Harazim Barrada radiyallahu anhu maa mu ko fay laaj lu mel noonu la ndax farata la moo la déet muraad ko ci wàllu sharia yi boo xoolee texte sharia yi ci biti nii rek mooy ci zahir bi nii manoo ne waa ji ku duggul ci affaire yi rek yow mooy utub sëriñ koo xam ne moo lay yar nekk ci tariqa yi ah loolu moom ci biti nii ci sharia du loo xam ne dañ naan farata la ci nit ki waaye ci wàllum xel ak ku seetlu loolu day nekk farata parce que mooy yow. xam nga lislaam moom dañ naan la duddal baatu seede yi nga dugg ci lislaam jeex na ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu def di dugg di yi di di julli di faire def sa kàttan di woor di loolu waaw suuf ko dafa am yeneen yu làqu ci ginnaaw muy feebaru xol yi ak jëf joon ngay jëf nan ngay def ba mu sell ba yàlla nangu ko ndax borom bi du nangu lu dul sell waaw ay aaw jëf ak ndaw sa bopp ak bëgg gis tël yooyu yëpp nan ngay defee ba mu deñ foofu nag beneen mbir la waaw mu ne bu dee nag ci côté xool mbir yi seetaan mbir yi xool ci wàllum xel xoolaat affaire yi loolu day nekk faral parce que yooyu pour nga man cee génn fokk nga jaar ci yoon yii te loolu mooy yoonu yonent bi alayhi salaam mooy sunna waaw mooy sunna nan laay fexee lii yonent ma saa saam jàngale alquran ak sunna nan laa ciy tënk sa bopp comme ni mu ko ni mu yare woon saxaaba yi radiyallahu anhu waaw noonu kese la te loolu sellal boobale moo tax mawlaana ibn umar radiyallahu taala anhuma keroog bi mu nekkee ci lalu faatoom di waaj a faatu ah, xam nga rek kuy waaja a faatu baax na nga koy rappeler di ko fàttali yu baax yi nga xam ne ci la ne woon ak tamit di ko yaakaarloo boroom di tabaaraka wa taala ba ko doom ji di wax naan ko yow yaay saxaabaay yonent bi ak yooyu di ko wax dana yëkkati leen ma ñu ko mu toog ñu toogloo ko mu toog ne yéen da ngeen a xam kan yàlla di nangul innamaa yataqabbalu llahu minal muttaqiin da ngeen a xam kenn ku yàllay nangul ba ngeen naan ma lii ak lii yëg bi du nangu loolul way ragal yàlla la lool nag ak taqwa mooy yoon wi may jaar rëdd wi may jaar xàll wi may jaar ba agsi ci taqwallahi zahiran wa baatinan loolu mooy tasawuf jeex na waaw te loolu mooy ku ci mooy jëf joo xam ne yàlla taxut yàlla du ko nangu gisoon nañ la xadiisul qudsi ba tuddoon nañ ko fi ah, man amila amalan ashraka fihi ghayri ah, ana aghna shuraka'i 'an shirk man amila amalan ashraka fiihi ghayri taraktuhu wa suñu boroom azza wa ne maa gën a doyloo ñu may bokkaaleel fuuf ci wàllu ci bokkaale képp ku fi jëfub jëf bokkaale ma tarfatal ayni keneen ku dut man loolu nag du rek ab nit wala ab ab ab ab njuuma mooy sa sa sa feebaru xol yi bëgg na aw sa bopp loolu ya xayri la mooy keneen ku yàlla dugalu ko ci sa naf sa bakkan di ah di kontaan pas ci jaamu yàlla ji ndax yàlla waaye ngir nit ñi gis leen ma yooyu yëpp xayri la borom bi nee la yooyu yëpp ko def du ma ko nangu léegi nag lay tax yooyu nga man cee set wecc mooy yoonu tasawuf loolu nag moo tax ah te mooy tariqatu mooy yonent bi alayhi salaatu salaam muy sunnaa yonent bi alayhi salaatu salaam ak ni mu ko doon jàngalee saxaaba yi di leen ci yar loolu la la moo tax al imaamul Ghazali ak ñu mel ni ñoom ne loolu moom farata la. voilà radiyallahu ta'ala anhum te ku xoolaat bu baax sax mbir mi.